kon mbokk yi fi teew yépp ginnaaw bi ñu leen santee ci teewlu bi sant sëriñ bi nga xamante ne moo fi teewoon ànd ak ñu jotaay bii di ñaan yàlla guddal fanam te yokk kàttanam ba li ñu yéene liggéeyal lislaam lépp mu liggéey ko yàgg koo ànd ak ñun ay at yu bare bare bari kon li ñu def rek mooy dañuy tàbbi ci waxtaan wi fas yéene jox ki nga xamante ne tey moom lañu tànn ngir mu ñëw ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne jàng jàpp nañ ne mën nañ cee jariñu mën nañ cee jariñe ki nga xamante ne moo fas yéene waxtaan ñun tey nag di ku ñépp xam ci Darou Moukhty waaw di ku xam ci Darou Moukhty muy ñu koy tuddee Mouhamed Mbacke njaay muy Muudu Mbacke njaay ñu gën koo xam ci Muudu Mbacke Ndiaye bala ñuy koy jox kàddu gi rek dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram ni nga xamante ni noonu la ko doomi soxna yépp baaxoo defee rek muy njëkk tàmbali jàng alxuraan loolu tamit yoon woowu tamit mooy woyu yoon wi nga xamante ne ci la jaar mi ngi tàmbalee jàng alxuraan ci waajuram ñu koy wax sëriñ Samsu Njaay dëkk ci Pari Njaay ñépp xam ko ci jàngale ak jàng jàng ak jàngale kon foofu la tàmbalee jàng alxuraan ginaaw ba mu fa jógee mu mi ngi mottalee alxuraanam ci magam ñu koy wax Serigne Socé Ndiaye mu nekkoon jàngalekat bu mag bu ñëpp xam yàlla na yàlla yokk ay daram ginnaaw bi mu fi jógee tamit bi mokkalee alxuraan euh, fekk mu fréquenté ay boroomi xam-xam yu bare bare bari njëkk jaar Louga ci ku ñuy wax Serigne Ndiaye di jàngalekatu xam-xam ak alxuraan foofu ci Louga muy ku ñëpp xam mu njëkk jaar ci moom jàng fa lenn ci téere xam-xam yi ginnaaw bi tamit mu jóge fa ñëw tuuba ci sëriñ As Jaxate ak sëriñ Moustapha Mbay muy jàngalekat yoo xam ne ñëpp xam nañ leen foofu ci jumaa ji foofu tamit jaar na fa jàng fa ay téere xam-xam yu bare bari loolu taxut tamit mu bàyyi njàng moom ak jàngale mu fréquenté tamit sëriñ Abdourahmane Mbacke ak yeneen i borom xam-xam yu bare bare bari ba tax fii ñuy wax ak yéen loolu nga xamante ne ci la ci la ci la juddu ci la màgg ci la yaru ba tey tamit ci waar ci la nekk di ci bay muy jàng ak jàngale mu yor daara ju mag fii ci Darou Moukhty di fi jàngale alxuraan ak xam-xam kon kooku mooy ki nga xamante ni ci gàttal moo fas yéenee waxtaan ak ñun tey li mu fas yéenee waxtaan ak ñun tey nag mooy loo xamante ne jullit bu nekk moom lay ñaan mooy texeeg tey ak ëllëg yaakaar naa kenn ku nekk ñun bëgg na ko kon nag kenn ku nekk ñun naa war na ko xeralu ngir xam wan yoon lay jaar pour mën a am tex ak tey ak ëllëg xanaa bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu jégglu mbooloo mi ci ne démb dañoo annoncé woon ne sëñ Abdou Samad Mbacké moo waroon def waxtaan tey waaye nag ba léegi dafa waroon dafa am ay gàllankoor yoo xamante ne moo tax munta ñëw ba tax tey jii incha allah ñu tànn Mouhamed Mbacké Ndiaye mii kon incha allah ñu jox kàddu gi te yàlla na ko yàlla defal ak tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi alladi faadilum bayn al azmani wal awqat wa jaala shahra ramadana maydanan litasaabuq fi lxayrat wa salaatu wa salaamu ala man raxaba ummatahu bitasawudi min altaaati wa xazarahum min maxabati almacaasi wa sayi'at ala alihi wa saxbihi wa man saara ala nahjihim waxtafa asaaruhum ila yawmi ddin fi kulli aamin tastaqbilu lummata alislamiya dayfan azizan kariman ala nufusiha fa yujaddidu imaanaha wa yasmu bi xaraisiha wa yanhadu biha wa fikriyan wa jasadiyan wa ijtimaaciyan innahu shahru alxayri walbarakat shahru nafxaati rabaniya shahru ramadan almubarak alladi sharafahu allahu azza wa jalla binuzuli alqurani alkarim fi asrafi laylatin min layalihi ala wa hiya laylatu alqadar allati hiya xayrun min alfi shahrin ala qalbi asrafi rasuli sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di leen ci siyaare di rafet lu baax lii nga xamee ne ay mbokk ñoo ko taxawal muy lu am solo ndax mi alquran ne wa taawanu alal birri wa taqwa ngir ñu mën a mucc kenn ku na jéem a raw da ngay fexe dañuy fexe ba di amal jataay yu mel nii ci ay béréb yoo xam ne si dañ fay toog di mën a dimbilante ci ni alquran waxee wa taawunu alal birri wa taqwa waaye su fekkee ne lii muntu am kenn ku ne nit mën naa jóge fële rek fàbbi la yàqal la lu rëy ndax gisoo ko la gindi gisoo ku la wan yoon kon ñi sant mbokk yi nga xamee ne ñoo taxawal lii di ñaan su mboroom def mu nekk lu sax ñuy yor ko di ko yor ban dem bañ màggat ñoom seen bopp ba mënatuñ ko yor seeni doom awu leen ca di ñaan ñuy faral di ñaan ñaan googu rabbi yasir lil itmaama kama yasarta lil ibtidaa ñu ñu ko faral di wax ndax su mboroom baaxenu ba ñu mën a fexe ba àggale ko ñu bëgg ñeneen jël ko comme ni ko sëñ Bass doon waxe léegi ndax daru musi moom li fi gën a jafe moom tàmbali dara mu yeggale ko moom mooy li fi gën a gën a li gën a jafe ndax njëlbeen gi mën naa rëy lool nit ñëpp fonk ko di ca ñëw di ko wuy ji waaye bu fekkee ne pas-pas ya dëgërul rek dañuy dem ba loolu naax saay muy turu jaaroon na fi rek yàlla yàlla musal nu ca loola ba lii bu mu ca bokk kon ñi sant suñu boroom tabaaraka wa taala mi nga xamee ne moo gënal ay jamonoom gënal ay waxtoom ni mu jëlee weer wi gënal ko ci yeneen weer yi weeru koor nekk weer woo xam ne si dafa mel ni jullit ñi dañoo sóobu ci wenn yoon di jëkkalante di rawante ci lu baax kenn ku ne yaa ngi fas yéenee ëppale sa moroom ndax amul kenn ci ñun koo xam ne wóor na ko ne bis weer wi dana ko fekkaat ëllëg ah wala boog man wóoruma ginnaaw wóorul nag kon nañ fexe ba njëkkalante ci kenn ku ne fexe ba noo ëppalee sa moroom ci lu baax ndax moo tax nga gis jullit ñu ci bari kenn ku ne la nga am yaa ngi koy jël di ko yóbbu ci sa këru moroom jullit ci xeeti ay teraanga ngir rek noo barkeeloo ci sa moroom jullit moomee ngir loo mën a yóbbuloo weer wi ñu jël tuuti rek muy ndax weer wi moo ko laaj dana ñëw ci tomb bi insha allah waaye dañuy jël risaala muxtasar rek adauha bayna yadaykum asa allahu an yuwaffiqana wa iyaakum ila xusni istismaari hadha a shahr al-azim al-mubarak fa yafuusu bi jannati llahi wa ridwanihi bi isnihi taala alhadaf min alrisala an yacrifa almuslim kayfa yaxtanim ramadan kama yanbaxi mustaxillan kulla saatin fihi bi adaai taati wa bu gàtt rek wax ko ngir jullit bi ni nga xam ne noonu lay mën a mànge weer wi ngir fexe ba waxtum yépp mu équipé di ko di ko jaamu yàlla di ci topp yàlla ndax nit ki dara am neenut suñu borom dafa programme doomu aadama bi lépp ay noom ak bis bi fiy jógeeg lépp kon kenn ku ne war nga fexe ba foo toll rek say noo noo di bañ a génn ci ay caaxaan comme ni ko Sëriñ Tuubaa waxee na noo wurus la woo xam ne si mën nga cee def lu baax lu la mën a jariñ kon looloo tax ñu indi leetar bu gàtt rek ngir nit ki mën a màng weer wi jamono yëpp mu di ko jaamu yàlla bañ di def ni ñenn ñi def bu weeru koor ñëwee guddi lépp ñu di ko mariage li ñenn ñi wax wala ñu di ko xoole ba ba set ci ay caaxaan di seetaan wala ay eh, cassette wala lu yu mel noonu weer wii day weer woo xam ne si weeru occasion la ngir topp yàlla ndax weer woo xam ne bu ñëwee dañuy ubbi bunti àjjana yi tëj bunti sawara yi jéng seytaane na képp koo xam ne yaa ngi doon yaa ngi bëgg def lu baax gaawal ndax ki doon la yàqal tënk nañ ko ba dut la mën a yàqal kon bu ñëwee war ngaa gën a góorgóorlu gën a yeesalaat sa gëm gën a yeer sa xalaat xam na weeru yiw la weeru barke la moo tax euh, boroom xam-xam yi jël benn bis rek wax ci ay wax yu baree baree baree bare benn bis rek qaalu anil yawmil waahid rek ab Umar ibn Abdul Aziz moo njëkk a wax na guddi ak bëccëg dañuy jëf ci nit ki ndax nit ki da ngay gis bu juddoo di dem bu mu yàgg mu màgg bu mu yàgg mu bijaaw bu mu yàgg mu tële comme ni ko sëñ bi doon wax léegi mënatu dara kon guddi ak bëccëg noonu la ñuy jëfee ci doomu aadama bi noonu ñuy jëfe ci doomu aadama bi na kon nit ki moom it dafa war a jëf ci bëccëg yooyu ak guddi yooyu ibnu mas'ud radiyallahu anhu ne musuma réccu réccu gu gën a metti ci man ma xëy ba jant bi sox mu wóor na ma ne sama délai bi nga xam ne ci laa war a faatu wàññiku na ab bis bu fekkoon na fukki fan laa fa waroon am benn bis wan manqué na ci muy mu des juróom-ñeenti fan mu wóor na ma ne juróom-ñeenti fan moo ma desee te bis boobee xëy na ba ba soo te dollikuwuma ci jëf ju baax nee na li may gën a rëcc sama sama dund mooy loolu moom Ibnu Mas'ud moo wax loolu te bokkoon ci saaba yi radiyallahu ta'ala anhu kon naka wala ñun ñi nga xam ne dégg nga àggugul foofu Hasan al-Basri rahimahullah moom it wax na ci bis rek ne adduna ñetti fan la démb dem na te dootu ñëw ah suba tamit xamuñu ba xam daan ko fekkeem déet kon suñu adduna gépp tey jii lay am kon nañ fexe ba jëf ci lu nu mën a jariñ ëllëg mu wax moom Hasan al Basri rahimahullah nga xam ne Sëriñ tubaa tudd na ko ci Tuhfatul Mutadarrihin mu bokk ci nit yàlla yi ne amul benn bis boo xam ne jant bi dana fenk lu dul bis bi ci boppam day woote ci kaw ne ana xalqun jadidun wa ala amalika shahidun fa tazawad minni fa inni idha madaytu la a'udu ila yawm al qiyamah nee na bis bu ne dana woote ca kaw na yow doomu aadama bi man de bis bu bees laa sa jëf ji maay seere sa jëf di ko teewe kon nag fexeel ba yóbbu lu ci man ci def lu baax ndax su ma demee man tey jiile de du ma dellusiwaat loolu la bis bu ne di wax kon kenn ku ne war naa fexe ba bis bu ne mu gën di góorgóorlu def jàppam ne ni ko sëñ Fall daan waxee nga xam ne mu wóor na ko ne addunam tey tey tey jii lay am suba moom xamul lu muy fekk te démb dem na te du dellusi ñoom it ñu da dem ba wax ci ramadaan dañ koy def muxaddima rek ndax dafa kenn dafa muntu wax te waxoo ci weeru koor ndax moo waral ndaje mii mu wax ne woor benn bis ci weeru koor de moo gën junni bis waaye sàbbaal yi ba tey yaa ngi cay sàbbaal subhaanallah wa bihamdihi subhaanal azim moo gën junni tas sàbbaal yoo def ci weneen weer wudul weeru koor mu daan ne benn rakka boo xam ne def nga ko ci ba tey moo gën junni rakka kon weeru occasion la woo xam ne képp koo xam ne yàlla dogal na weer yi génn na te yóbbulu woo ci ak topp yàlla wala jégalul la ci kon ana fan lañ lay jégaleeti muy weer woo xam ne fursatun saaniha wa majalan waasihan li taqarrub ila allah occasion la boo xam ne wala campagne bu yaatu la ngir boo xam ne mën nga cee jegeen yàlla ndax weer la woo xam ne bu ñëwee lu waay sàggan sàggan da gis muy jéem a góorgóorlu di topp yàlla kon moo tax sallallahu alayhi wasallam ne woon wala boog suñu borom tabaraka wa taala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam na qaala allah azza wa jalla kullu amali ibn aadama lahu ila sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi nee na lépp lu doomu aadama bi mën a def moo ko moom ba mu koor koor moom suñu borom nee na man maa ko koy fayee loolu nag laaj nan Sufyaan ibnu Uyayna laaj ko na ko waxe suñu borom jooju yow noo ko mën a gisee mu ne iza kaana yawmul xiyaam bu fekk yawmul xiyaam bu ñëwee suñu borom day taxawal jaam bi na ko yow kat tooñoon nga diw mi lekkoon nga alali kii rayoon nga kii jëwoon nga kii xasoon nga kii kon dañuy taxawal nit ki ngir ñooña fayu jël seen lu baax wala moom mu jël ay julleem ak i wooram li mu defoon ci lu baax lépp da koy jël jox ñooña su fekkee jël na loola jox ko nag ba mu jeex nag ba mu des koor gi nag li mu defoon ci lu baax lépp bu ko jëlee jox leen ba mu des koor gi koor gi suñu borom da koy wax ne ko buñ bëggee jël koor gi fayee ñee nga xam ne ñoom la tooñoon ci kaw suuf suñu borom da wax ne déet koor gi bu leen ko jël koor moom maa ko moom kon bàyyi leen li des ci àq yi man ma gàddu ko man yàlla te dugal ko àjjana loolu mooy kullu ibn kullu kullu ibn aadama lahu illa sawm kullu amali ibn aadama la lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajizi bi noonu la noonu la ko Sufyaan waxe noonu lañu ko mën a déggee ci ne lépp lu doomu aadama def ba mu des koor daal moo ko waaye koor moom man maa koy fay bu yomal xamee bu ñu bëggee jël koor gi di ko fayee ñi nga xam ne ñooñu la jëwoon wala ñooñu la doon xas ñi ñoo ko wax dañuy wax ne ko koor gi moom bu ko jël bàyyi kon ma gàddal ko li ko desee te man te ma dugal ko àjjana moom waajooju kon loolu dañ ko doon jiital rek ngir weer yi moo ko laaj kenn daa mënut wax te waxoo ci weeru koor waaye li nga xam ne mooy waxtaan wi nga xam ne moom lañ tom bi nga xam ne moom lañ jël ko bëgg koo waxtaane ngir ñu mën a xàmmee lan mooy asaadatu dunyawiyya wal uxrawiyya xàmmee lan mooy texeg àdduna ak ak goog alaaxira kenn réere wut ne li ëpp doomu aadama yi ñu ngi daw ci ginnaaw lu leen may ak texe nga xam ne koo gis ci kaw suuf rek muy jullit bi muy yéefar bi muy naafiq bi kenn ku ne yaa ngi daw ci kaw suuf di wut rek ab dërëm ngir noo amee ak texe jàpp ne xaalis boobu ci ngay mën a texee xanaa bu fekkee ne jullit yi nga xamee nag gëm nañ ne àll yowmal xayam am na ñoom ñooy fexe ba wut texe adduna ak texe alaxira waaye bu dee yéefar yi ñoom nga xam ne jàpp nañ ne ay caaxaan la rek wala boog jàpp nañ na alaxira waxi caaxaan la du dara isaab amut ëllëg yowmal xayam ñoom ni ñuy amee ak texe fii ci adduna rek ci leen sëgg ba tax ñuy teel xëy fonk seen waxtu ngir seen koom-koom yooyu ba bañ a rëcc gis ngeen adduna bi ni mu jaxasoo jamono yi ngir. jàpp ne euh, économie bi day daanu wala ñu bari jàpp ne ñàkk gu métti dana am kon ni ko mbokk mi doon waxee démb nga nga gis ne kon ñu ci ëpp ci ñoom dañuy daw ngir rek bu fekkoon texe ak buum la nen fexe ba jàpp ca buum googee su ko defee ñoom ñu mën a dund mën a di noos ci àdduna seen dara du manqué waaye kon fa maa hiya xaqiqatu saada ak wa kayfa yanzuru naasu ilayha ak wa maa hiya ahamiyatuha fi naa ak wa maa hiya surutu saada insha allah danañ ci ñëw am ñu ne texe ci boppam daal mooy nit ki bu fekkee ne suñu borom defal na ko xéewal gu bari goo xam ne wóor na ko ne duutu jeex na xelam di dale ak na muy dundee la muy yëg am ñu ne lool ñu ne ñooñu loolu lañ jàpp ne mooy texe am ñu ne déedéet as-sa'adatu hiya tamaamu rida bi kulli ma yati min indillahi wa tamaami islaami alwajhi wal qalbi wal jawaarihi lillahi taala am ñu ne déedéet taxe ci boppam mooy lépp lu yàlla indi rek nga nangu ko ni ko borom dëkk bi ni bëri borom dëkk bi meloon nga xam ne lépp ku masaa ñëw wax ko rek mu ne alhamdulilah waaw nga xam ne day sant yàlla ci fi xaalati sarraay wa daraay waxtu naqar rek waxtu mbégte yëpp rek baatu alhamdulilah nga ngir dëddugum dëddoon adduna wan ginnaaw nga xam ne demoon na ba amul dara lu muy am ci adduna mu neex ko wala muy ñàkk dara ci adduna mu naqari ko noonu la maam Thierno meloon looloo toxoon mu amoon saxaadatu dunyawee wal uxrawiyee kon am ñu ne kon loolu mooy texe mooy lépp yàlla indi rek nga nga nga nangu jox lépp nga jox ko yàlla am ñu ne déedéet texe ci boppam mooy nit ki bu fekkee ne ci xelam ci la demee ba liggéey ba am alal ju jeex mu wóor na ko ne moom lii mu yor duutu jeex man na ci dund moo ko njabootam na muy yëge boppam ak na muy taggee boppam te alxuraan ne fala tusakku anfusakum nit ki wurtu yëg boppam wurtu tagg boppam wurtu naan nii la mel bu fekkee ne dem na nag ba am alal jooju nag na mi yëge boppam ni xaaroona yëge woon boppam qaala innama utitu ala ilmin indiya na woon daan lii ma am ci sama xam-xam laa ko amee gisatu yàlla mi ko may am nañu ne nit ki bu demee ba àgg foofu foofu lay loolu mooy texe ci moom kon nit ñi dañoo wóote ci déggin yi waaye kenn ku ne na xam-xamam toll wala na alalam toll wala gëmam nam toll wala culture am noonu lay mën a jàppe na loolu mooy texe am ñu jàpp ne texe mi ngi ci alal yu bari yor alal ju dul jeex yor or bu dul jeex waaw ba tax na jamono yu ne rek ñu ngi xëy ci di dajale rek ak nu muy yokkoo lépp lu koy wàññi rek ñu koy moytu waaye ci dajale googu ñu dajale dut nu xool ba xam dut nu xàmmee lu ala lu leew ak lu araam amuñu ci soxla la leen yitteel daal mooy kàmmee yaa jamaaxoo rek ay li ma li ma am ci alal rek fu ne am na fa kër lu ne am na ko ciy bitik lu am na ko ci ot lool rek ko yitteel waaye xoolul kayfa yajma'u lii ni nan laa ko amee te bu yomal xaamee dañuy taxawal nit ki wala tusalu suma la tusaluna yawma idhin 'anil nahim dañuy taxawal lit ki laaj ko ndax alal jii bi mu koy wut ndax sàggane woon sàggane woon na genn topp yàlla wala déet ak dërëm bu ne ci lan la ko amee woon waaw ci lu lewla la wala ci lu aram ak lan la ko dépassé ba mu noppee loolu yaakaar naa ku xam ne li nga yor lu mu bari bari des na taxaw laaj laaj la ko kon doo jàpp ne alal mooy maye ak texe tax sa yitte jëpp nga def ko ci wut alal rek nga gis koo xam ne si day xam ne ah naa jënd fii ñeent fukki dërëm sax ci pay mi rek su ko defee léegi su ma xoosee xëy na mën na ma ci gañe ay milliards tabax ci jàkk wala mu defar ci wala mu aji ci màkk wala yóbbu ci sama baay wala sax te fekk alal jojee la ko lay cosaan lépp araam la bu ci ajee sax bu demee bu nee la bayka ñu ne ko la la bayka lañ koy wax dara yàlla du ko ca nangu kon ñu dem ba lu ëpp ci doomu aadama dañuy mel ne kuy taxan kuy taxan rek laa yufarriqu bayna al axdar wal yaabis du xameewutul ñax gu tooy ak gu wow moom kay nañ am rek waaw ba ñëw sax agressé sa moroom jullit mi jël alalam ba bu fekk ba ñëw fekk sa moroom jullit mi muy nelaw nga sàcc ko yow amal rek jàpp nga ne boo amee daal moom lépp da nga ko mën a defar déedéet bu boobaa musiba foofa moom foofa lay tàmbalee musiba ma dëgg dëgg ma ngay tàmbalee foofu ñu dem ba ne inna al ghaniya idha takallama bil xata qaalu sadaqta wa ma nataxta wa ma nataxta muhaalal ñu dem ne ah ki am daal bu waxee rek moom lañuy jàpp moom la jox dëgg waaye bu fekkee da nekk faqiir boo waxee donte wax ji dëgg na sax ñu ne ñu ne ah kasabt ñu ne fenn daal di yàq wax jam wax ñu dem benn inna darahima fi lmawatini kulliha taksur taksur taksur rijala mahabatan taksur rijala mahabatan wa jalala ñu dem dërëm daal bu fekkee nit ki am na ko daal mooy ki nga xamee ne moom la nit ñi yëg moom la nit ñi jox gëdd moom la ni ñi ragal moom la ni ñi màggal ñu dee leen jàllale fa hiya al-lisaanu liman araada fasaax wa hiya as-silaahu liman araada xitax la képp ku am bëgg am fasaaxa nga xam ne boo waxee nit ñi dégg da ngay am alal waaye boo rek amoo dara li ëpp ci nit ñi noon lañ kon jàppale ne kon alal mooy li tax nit ki mën a am texe déedéet wa hada kalaamun fihi shay'un min as wa nahnu la nazkuru qiimata al maal kon toogunu ngir di wax daraje alal lool loolu taxunoo jóg waaye danoo bëgg wax ne alal ci boppam day tax nit ki day tax nit ki alku day tax nit ki texe di ëllëg ak àdduna te loolu li tegtal bu bi ci mën a jox mooy euh, ku mel ne xaaruna gis nga li amoon ci alal waaye ba mu demee ba yëg boppam xataa xaraja ala xawmi fi zinatihi mujj di génne di manifesté wu jàpp ne li mu am moo ko may boppam wala jàpp moom mi ngi ci xaayatu saada dem ba naan innahu ñi ànd ak moom dem ba naan ah kii de ku am sens la kenn ku ne di yéene am lim am moom xaaroona ngir alal ju bari jam yoroon waaye ban lan la ci suñu borom teg fa xasafna bihi wa bi daarihi al arda fa ma kaana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kaana min al muntasirin ba nga xamee ne bew na suñu borom dafa daa da koo daal di alak mook alalam ji lépp suuf wan na leen kon loolu mën na noo tegtaloo kon alal dana tax nit ki texee di dana texe adduna ak texe alaxira texe di adduna ak texe di alaxira moom alal ndax nit ki bu amee rek fokk mu soppeeku waaye am ba noppi te amoo wenn melo wurut ba nga yoroon démb ak bët ki démb loolu na waaye bis boo demee ba nga xam ne am nga te soppiku woon nag na nga melal bët démb ak bët ki démb noonu ba tey tey ji noonu nga mel xarit nga amoon démb ak bët ki démb ba tey ji moom nga am bu boobaa kon ñu xam ne yow mi alal mun laa soppi mun laa bewloo moo tax nga gisoon nit yàlla yi newoon fi amoon nañ yoo xam ne si buñ ko defoon am lu dul jeex waaye adduna ci boobu lañ defaloon muy kër amoon nañ yoo xam ne si buñ ko defaloon eh, benn seen benn taali bi sax buñ ko jàngalee wala buñ ko rek jox ko ko waaye ndax am nañ ci ndigal lu jógee suñu borom tabaraka wa taala ak ndax kii buñ ko ko joxee dana bew wala du bew te loolu mas responsabilité bu rëy la boo xam ne si eh, dañ koy bàyyi xel loo taxoon nga gis ñu ci bari eh, fees dell ak leer àgg ci yàlla te daanaka ab dërëm duñ ko yor rek xam ne alal lépp médd la baaxul moo tax sallallahu alayhi wasallam na woon taxisa abdu dinaar taxisa abdu dirham képp koo xam ne xaalis moom nga def muy sa moom ngay jaamu alku nga képp koo xam ne dinaar ngay jaamu alku nga ki nan lay mën a jaamoo dërëm nit ki ni muy jaamoo dërëm mooy mooy comme ni ñu waxoon léegi mooy bu fekkee ne boo gisee sama morom jullit mu am lu dul jeex di dox ci mbedd attan nga ko agre agressé nangu mu yor kooku tey nekkatoo jaamu yàlla waaye jaamu dërëm nga ndax dërëm jaral na lu ne te dañuy wax ne dërëmu mënding ci la ñuy xamee doomu aadama ki gor la wala du gor dërëm boo xam ne si ma nga ci digg àll ba yow dong ak sa borom nga wéet nga romb ko fa jàll ne lii moom mu ko loolu ci la ñuy xamee kii jaamu yàlla la wala jaamu bakkan la afarayta man ittaxasa ilaahu hawaahu wa addalahu llahu ala ilmin kon nit ki bu fekkee ne alal jaral na ko moroom juli tëddi nelaw mu ñëw sàcc lam yor nit ki su fekkee ne na ko mu ne di commerce wala lu mu mën di def lii mu yor mu wóor na ko ne jullit ñi soxla nañ ko bëgg nañ ko waaye mu ne da koy denc ngir ba pare yi yokk loolu am na fi bari na fi lool kon kooku bu boobaa nag jàpp ne moom jaamu dërëm la waaye nekkatul jaamu yàlla ndax bu nekkoon jaamu yàlla wa war naa am ñeewante gu daw ci xolom goo xam ne bu moroom jullit ñëwee na ko lii soxla naa ko kat ak lu mu ca yaakaar subatim war na ko mën a jox ndax saxaaba yi noonu lañ doon def wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa lii benn dërëm la ni ni ma ko ni ma ko yittewoo noonu nga ko yittewoo waaye ma jàpp ne jox la ko yow nga jariñoo ko moo ma gënal man ma lekk noonu saxaaba daan def ndax man xëy na bu ma jógee man damaa lijjanti wala wala sëñ na ko aal ma téeméer man kii moom xëy na moom bu jógee moom bu demoon si am na ko aal ma ko yow foo dëkk wóolu ma la wala yow amoo dara kon loolu mooy isaar isaar googu nit ki bu demee ba nga ne mooy daw ci deretam bu boobaa kon na jàpp ne ma nga texe dëgg-dëgg booba lay doog a doon ku texe wallazina tabawu daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim waaw ñooñu danoo demoon ba nga xam ne danoo bëggoon ku ñëw ci ñoom saxaaba yi bi ñëwee Madina da ngay gis koo xam ne day yor suufam toolam xaaj ko jox kii te boo bëggoon ñu dogal la fii rek lu la ngay daj bala bala ñu doo dogal ñoom day ñëw xaaj tool bu jox la nga dem ca marché bee muy ab commerce ñu ne la bitig baa ngi ni xaaj ko jël benn xaaj di jaay fi ma jaay gaa yi gaa yi bëgg bëgg bëgguñu sax ku leen diir mbagg waxuma laa ñu lay ñu nga may nga nga ngay ngay ngay commerce fii seen wet te ñoom loolu wa yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim mi mimma utu lii nga xam ne moom lañuy jël di ko joxe sax luñ ko bëgg bëgg bëgg dañuy jàpp ne yow jox la ko nga jariñoo ko yow moo ëpp tuyaaba ñoom ñu lekk ko wa yusiruna bi kon noonu jullit ñu war a def isaar googu dañu war a def waaye du ceegee ne benn ko kenn am na ñëw ñu ñëw ci dëkk bi di jaay dara nga daan ah gars yi dañ fee bari nangam nangam nañ leen fi jëlee nangam ndax dañuy yàq suñu commerce wala déedéet waaw tam bu yëggul rek événement bi weesu rek amul na mboolem li nga xam ne ko fi indi woon dong di ko muy ceeb di ko di ko jaay ci dëkk ñu bari dañ ko denc nanguwul koo jaay na ngir ndax boobu seize seize mille cinq cents lañ ko doon jaay léegi tey ñu ngi ko jaayee dix-neuf mille cinq cent ngir lan bénéfice bu yokk ba kon kooko jaamu dërëm la waaye nekkul jaam yàlla te am na ay mbokki jullit yoo xam ne si dem nañ ba son lool ci màggal gi kon li am solo mooy ñu xoolaat baax ni ñuy wute fexe ba bañ a nekk jaami dërëm te nekk jaamub yàlla mooy li am solo bokk na ci li ñuy tegtaloon alal day alal nit ki ndax ñi dem bay def loolu ñooñe seen xol dafa wow nga xam ne moom daanaka mën na noo fekk sax nit ku dee sax ñu domp ko sax jarale maanaam seen xol sax egg na foofu ci wow li Seydina Aboubacar yonent waxoon Aboubacar rek na mboolee ku nekk taajir rek am nga dara ci looy nëbb mu des Aboubacar waaw kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax xam ne wut wala alal taxut a texe ndax bu ñu xoolee réew yi nga xam ne seen économie dafa yëkkatiku dem nañ nga xam ne jamono ji ñu weesu xëy na du léegi waaye jamono ci ginnaaw benn crise musuñu ko jànkontee wala benn problème waaye gisoon nañ am na ci nit ñoo xam ne si yàq ñàkk gun leen ñàkk yar ak ñàkk gun leen ñàkk teg ci yoonu l'islam dem nañ ba bu bu amee problème da leen di jaral xaru sax te yor ay milliards kon koy kooku alal taxut a texe boo alal doon texe texe kooku du xaru kon fa laysati fa laysati saaru saadatu isan fi kasratil maal fan texe nekkul ci yor alal ju bari wa ba'du an-nas ya'taqidu anna sa'adata al-haqiqiyya hiya fi al-husul 'ala al-mansab wal-jah am ñoo xam ne si depp nañ ne texe dëgg-dëgg mooy nga am pouvoir nga nekk député wala nga nekk ministère wala nga nekk euh, gouverneur yooyu jàpp ne ne mooy tax nga texe am ñoo loolu leen jàpp ba tax na fi toll ku am doom rek yaa ko daal di yóbbu ca jàng yi tubaab na ko nañ ko jàngaloo tubaab ngir bu màggee mën a nekk ministère wala nekk député d'accord maanaam maanaam pouvoir ci boppam mën naa tax nit ki texe ci kaw bu fekkee ne kooku dañ koo yar ba ci daataa jot dafa ragal yàlla xam ne moom mii kat dañ koo wóolu waaye du gën gum gën doomu aadama yi tax ñu jox ko lii ñu ko jox li ak ndoom tànk dong la gun la jox am na ñu la fi jiitu woon nekkoon nañ ba jóge fi yow nii nga fi nekk nii nga fiy jógee ñeneen ñëw kon nit ki dafa war a xam ne kon ndomb tànk gii mu yor amaana la kóolutale buñ ko jox dénk ko ko waaye du ceegee ne dafa gën nit ñi wala da leen dàq jàngoro bu yàlla joxe rek moo ko jox ko ko neex kon nag kooko na fexe ba ragal yàlla nekk ku yiw waaye loolu nag day fekk ñu yaroon ko ci njëlbeen nga xam jàngal ko xamal ko lan mooy ragal yàlla su ko defee ci loolu ci lay mën a jariñoo ndax nit ki li muy liggéey ci la mën a jariñoo ci nga mën a amee yàlla kon amaana ci boppam day lu diis loo xam ne si ñun doomu aadama rek ñoo ko ñemee inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan innahu kaana zaluman jahula amaana ci boppam bi ko suñu borom jëlee gaaral ko euh, asamaan ak suuf ak doj yi ñoom danoo lànk ndax danoo laaj suñ borom na amaana boobu lan moo ci ne ñu ne kóolute la responsabilité la buñ la jox boo ko sàmmee joxe la ci lan la ci digal nga def ko lan la tere nga moytu ko da nga ci def gi nga dig def digal yooyu ci ngay amee àjjana waaye moytu gi moytu tere yi ci ngay ame ci ngay mucc ci sawara loolu lañ wax asamaan wax ko suuf wax ko doj ñoom ñu ragal ko ne loolu risque la wa asfaqna minha suñu borom gaaral ko suñu maam aadama moom mu nangu ko wa hamalaha al insaan suñu borom tëj ci ne doomu aadama ku umpale boromam la ku mën a tooñ la kon amaana boobu dañ koo jël ci sunu maam sunu maam Adama muy wéy ba léegi te mooy nañ def ndigal yi bàyyi tere yi te xam ne ëllëg yawmal xiyaam dañ dañ koy taxawal laaj ko ko wa annahu amanatun soo yasaluhu anhu rabbul tax sallallahu alayhi wasallam waxoon alxafaari radiyallahu anhu na ko ya aba zar innaha amanatun wa innaha yawmal qiyaama xizyun wa nadama illa man axazaha bi xaqiha wa ada allazi alayhi fiha ne ko woon ñu la jox wóolu la moo xam ay dénkaane la yolu la dénk wala ndombak tànkul la jox xamal ne bu yomal xayaame def na la taxawal laaj la ndax sàmmante nga ko woon wala déet bu fekkee sàmmante woo nga woon xam nan bu fekkee defoo ko woon xam nan bu fekkee sàmmante woo ko woon danga caay nekkoon di def lu la neex di ci nangu ay ger ñu la cay ger nga di ko nangu wala ñu la cay jox xaalis nga di ko nangu bu boobaa kat xis yun na daama ak riccu lay doon ak gàcce lay doon ëllëg yomal xayaam te nit ki dañuy wax ne bu ëllëgee man xayaam bu fekkee dañ koo dénkoon mu lànk sàmmtiwutu woon dénkaana boobee ñu ko dénkoon bu ëllëgee man xayaam dénkaane ci boppam day soppali ku nekk jëmm ñëw taxaw na ko ndax xam nga nu mun a déedéet mu ne ñu ne ko ñun dañooy dénkaan yi la dénkoon ci àdduna nga jat sa ndong xool suuf ñu jël la ñoom seen bopp yóbbu la ba sawara yëkkat la ba ca kaw ba nga defee dañ lay génne ñu wëlbati ko daaneel la ci biir sawara wala yaasu billah en ci yàlla musal sallallahu benn jaam boo xam ne yàlla sàmm loo na ko ak njabootam mu faatu bàyyi leen fa te euh, sàmmunti wut ak wala deful wala deful euh, la waroon ci ñoom defu ko lu dul suñu borom araamal na ci kooku àjjana waaw muy ku ma ku mën a yor njaboot muy sa soxna muy say taalibe muy ku man doon rek njaboot gi nga yor xamal ne ak sàmm la buñ la sàmmloo ba léegi nga xam dañ lay taxaw laaj la nan nan ko defal ñu istabara alladhina tubihu min alladhina tabahu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab yow ma xayam bi leen taxawale yu kenn ku ne da nga ne man kat kii xaw ma ko woon waxaala la si na tabaxu law anna lana karratan fana tabara minhum kama tabarra'u minna kon nag moo tax sëñ Tuubaa xam gum xamoon lépp ci taxawoon woo magi taalibe bi yépp na leen bind naa bàyyi fi wax naa ngeen dégg ni ko sëñ Abdul Qudus radiyallahu ta'ala anhu daan waxe kon la nag ñun waa wàcc kon ñun jullit ñi dañoo war a xam ne texe dëgg dëgg nekkul ci alal nekkul ci pouvoir waaye looy yëg la di ko dund du doon looy gis ci bët du doon lu ñuy euh, denc ci magasin du doon lu ñuy jënd ci dërëm du doon lu ñuy jënd ci dollar waaye looy yëg sa wàll sa sa sa sa xol la di ko yëg sa dënn kon mën nga ne kon fa saxaadatu sayun yamba'u min daaxilil insaan luy génn la ci biir doomu aadama waaye du génn ci bit nit ñi di ko gis bis buñ la wanoon ne la kii de ab jirim la baayam dafa faatu ñeewante ga nga koy ñeewante ak raay ga nga koy yara raay ak taf ga nga koy taf sa bopp la ngay yëg loolu mooy texe bokk jullit yi wala sa moroom jullit ma nga gën a bëgg ñu ne la tey jii de am na mbégte mu rëy rëy rëy ndax xam ne sa moroom jullit la loolu mooy texe mbokk jullit yi wala gan ga nga gën a fonk mu ñëw tey jii nga xam ne loo am ci àdduna ak li ci biir boo ko amee da koy ñëw terale ko la ngay yëg bay dem di leb di ko terale nga xam ne kër gi day mel ne daru jé jéexu fi ni ko suñu tubaab waxee loolee ngay yëg mbokk julli ji moo lool mooy asaada wala yàlla baaxee la jox la alal nga xool ni ñii yaag ñoom yéen a yem dong suñ borom mooy séddale moo ne nahnu xasamna baynahum ma'isatum fil hayat dunya dellu ne wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha nga wëlbatiku jël ci la nga yor ni ko suñu Abdou Khoudous daan waxee radiyallahu ta'ala anhu na ñaar téeméeri dërëm ñu ne la jël ci juróomi dërëm jox ko sa moroom jullit mi loolu war naa woyof tooy jël ga nga jël loola gis ko jox ko ko ak la ngay yëg na muy neexee ci sa xol na xam ne yaa ngi moom doo nga yam bu neexoon yàlla yow mii ñu la koy jox nii nga koy joxe kon loolee ngay yëg ak bëgg ga ngay bëgg ci def ko ak sawar ga nga sawar ak gaaw ga nga koy mooy texe ñaata ñoo joxe asaka bu ñu doon xool bu mu doon joxe asaka yaakaar naa kon nit ñi ñàkk gi ni méttee du ni méttee waaye ñu bari amuñu ci soxla waaye moo taxit fu ñu toll suñu borom di indi ay dogalam ndax boo joxewul asaka yàlla dana jël asakaam te yàlla buy jël asaka moom day de fokk mu metti moom bu boobaa da nga loraale sax ñi den ña nga dendal ndax benn mu lakk wala mu réer wala ñu sàcc boo joxewul asaka yàlla dana jël asaka ji moom mënut ñàkk waaye teen koo jël nag am ci tiyaaba xëy na état l'islam moo doxul rek waaye bu fekkoon état l'islam mooy dox dañuy wax ne nit ki bu lankee bañuy joxe asaka dañoo war a dem forcé ko boo jaree xeexam ñu xeexam bu ñu ko teree mu perte te kum teree ñu fayu ko wa hada ma akkadahu rabbul izzati fi qawlihi ta'ala man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun képp koo xam ne yaa ngi def lu baax ngay góor wala ngay jigéen te fekk na huwa mu'minun la wax fekk na nga gëm nag ndax lépp lu waaye man def ci lu baax te gëmoo fa lan yuqbala minhu wa man yabtaxi xayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa fil aaxirati minal xaasiriin la waaye képp koo xam ne yaa ngi def lu baax te fekk na nga gëm suñu borom nee na fa la nuhyiyannahu xayaatan tayyiba dana la dundal dund gu neex fii ci adduna am ñu ne dund gu neex mooy dundug àjjana waaye am ñu ne déedéet dundug àjjana mu ne su ko dund fii ci kaw adduna ndax dundug àjjana ad dundug àjjana mooy wér te doo wéradi dund te duutoo deeti waaw te loolu kenn mësu ko am am te duutoo ñàkk loolu alaxira rek dañ ko mën a amee waaye am ñu ne daal dund ajjana daal xayaatan ba jooju daal mooy ngay dund fii ci adduna yàlla defal la nga doylu lu bari mi ngi nuy dal te ñàkk doylu rek moo na ko waral alxanaxatu kanzun la yafna doylu alal judul jeex la kon dund gu neex bu buñ ko waxee mooy yàlla defal la nga doylu la nga amakus néew nga jàpp ci dund gu neex buñ ko waxee mooy suñ borom defal la wërsëgu lew woo xam ne booy topp yàlla topp yàlla gi da mën a dana mën a neex ci yow danga ko mën a yëg loolu mooy dund gu neex nga xam ne da ngay daal di neexaayu topp yàlla gi tey ji jàkk ji boo fi doon am weer tim doo yëg ne sax yaa ngi doo ko bëgg a génn mukk ndax day neex fi yow ni yonent bi daan wax naan bilaal noppal na ci sa nodd yi neex gum daan neex ñi nga xamee ne euh, ñooy diglu euh, musiciens yi rek dem ba cay faatu wala di ca kiris dafa neex ci ñoom ki wut yàlla moom yàlla gi noonu lay neexe ci moom ba nga xam ne jàkka ji bu fi nee du fi bëgg génn mukk day neex ci moom lool bu julli gi lu mën a yàgg yàgg ni julli si Abdourahmane tim du du ci tàyyeel mukk day mel ne tey lay doo ko tàmbali ak lum lu ñeneen ña sonn sonn moom du ko yëg ndax neex gum neex ci moom ndax xayaat tayiba googee day day lekk dafay lekk lu lew ndax nit ki bu dee lekk lu lew dana mën a jaam yàlla kuy lekk lu aram doo ko mën a jaam am ñu ne xayaatan tayiba mooy suñu borom defal la wërsëgu tay rek bu ne daal da moom yàlla dana la defal am loo ko faje rek loolu ñu mooy xayaat tayiba mbokki jullit yi jigéen a ngi joo si soxnaam wala soxnaa ngi nii joxana jëkkëram doo ko mere woon benn bis di ko xupp di ko tëkk ngir sox jëkkër ji am na alal ju jeex yor na alal ju jeex moom jëkkër ji takk ko indi ko ci kër gi dem ba am bis ndaw si jëkkër ji tàmbali lu ne mu di ko tëkku ak di ko di ko xupp naa ko dinaa la toroxal dinaa la tumrankel waaye ndaw sa yàlla def ko muy ko gëm yàlla xool ko ànd ak bët bu dal na ko mënoo maa texee dil mënoo maa tumurankeel bu fekkee sa kër gi ak li nga yor moo tax jël ko te mu féete yàlla daan la ko sama texe suñ borom def na ko ci loo xam ne si mënoo ci dara ndaw si na ko lan mooy sag texe lan mooy texe gi mu ne ko inna saadati fi imaani wa imaani fi qalbi wa qalbi la sultaana li ahadin alayhi illa rabbil alamin mu ne ko sama texe mi ngi sama xol te sama xol yàlla rek moo fa mën a dem kenn mënu ci kenn ci dara walakin maa hiya surutu saxaada nag lan mooy sart yi nga xamee ne mooy tax ñu texe suñ borom leeral na la ko ci ñetti béréb ci alquranul karim béréb bu njëkk bi mi ngi ci surtu fusilat inna alladhina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an la taxaafu wala taxsanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fi lxayati dunia wa fi laxira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma taddaawun nuzulan min xafurin rahim loolu mooy texe ñi nga xamee ne wax na ne suñu boroom mooy yàlla di ko wéetal di ko jaamu wëlbatiku jub sax ci siraatal mustaqima te aw ci rek bañ koo wàcc waxu na nga jub tey bu waa nga dëng waaye su ma staqaamoo mooy nga aw ci siraatal mustaqima bañ koo wàcc ba egg fa nga jëm suñu borom nee na ñi wax ñi wax loolu suñu borom boole leen ay malaaka yoo xam ne si dañuy ànd ak ñoom fii ci adduna ak ci alaxira naa leen bu leen ragal bu leen tiit bu leen jàq ñoo ngi ànd ak yéen ci lu ngeen ne ña ci loolu tax nga dégg yor borom xam di wax naan nit ki su suñu borom di wax naan nit ki bu ma ko gërëmee maay noppam ba muy digloo maay làmmiñam ba muy waxe wala maay tànkam ba muy doxe wala maay loxo ba muy songe mu ne képp koo xam ne gëm nga sa borom nag sax ci njub suñu borom boo leen nag malaaka yooyu loolu la lay wax bul jàq bul tiit bul ragal te boo ëllëgee ma xam dañuy wax ne leen wa absiru bil jannati lati kuntum tu'aduna ajana jën daan leen dig ngeen di ko dégg ci adduna mi ngi nii tey jii na leen nax nahnu awliyaakum ñun ñoo fare woon ak yéen fil xayaat dunya dund adduna ko ñoo àndoon ak yéen fare woon ak yéen di leen aar tey àlaxira ba tey ñoo faraade yéen walakum fiha ma tastahi anfusukum lépp lu ngeen lépp loo xam neex na ci bakkan rek yéen a moom mii nii ci ajana lépp lu ngeen sàkku rek loo soxla rek day ñëw ba egsi ci yow loolu du la loolu la ko waral dangaa ngaa newoon ci àdduna jub gëm sa borom tabaaraka wa ta'ala sax ci ak njub mu ne loolu lépp nag nuzulam ay berndeel la rek yu jóge ci min xafuri rahim yàlla mi yërëme mi jéggale kon suñu borom wax na foofu ci alxuraan kon lan mooy texe beneen bi mi ngi ci suuratu Tahi fa imma yatiyannakum minni hudan fa man ittabaa hudaaya fala yadlu wala yasqa wa man arada an dicri rabbi fa inna lahu maisatan dankan wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama suñ borom nag képp koo xam ne sama njub dikkal na la nga topp njub googee nekk nekk ca njubug yàlla gi képp ko ko topp ak islaam islaamiya nga topp ko am nga ñaari fay yu rëy rëy rëy yu màgg a màgg màgg yu la suñ borom di fay ëllëg te yooyee ca ngay mën a jaare ba texe mooy lal sak tex sak texe yooyee ñaari fa yooyee benn bi ci àdduna la te mooy famani tabaa hudaaya fala yadillu doo réer doo sonn doo jaaxle doo jàq ndax topp nekk gi nga nekk ci siratul mustaqim moo te loolu ci adduna doo nga la ko suñu borom di defal bu dee ci àllaaxira wa amma fil aaxira fala yasqa doo texee di mukk da ngay texe ëllëg ci àjjana jël suñu borom di dugal wëlbatiku nga gis fa borom muy leneen lu ca dolli ko li lazina ahsanul husna wa ziyaada joojee waaye wa man arada an zikri rabbi képp koo xam wan nga ginnaaw njubug yàlla gii topp sa bànneex bii def ko muy sa borom nga di ko jaamu am nga ñaari mbugal lu yore suñu borom di waajal ëllëg amal xiyam benn bi ci àdduna la bi ki des ci alaxira képp koo xane wan nga ginnaaw alquran yi suñu borom ji wan ginnaaw njubug suñu borom gii topp sa bakkan def lu la neex boo léegi nga xam da nga taseg loo naqari fa inna lahu ma'isatan dankan dund gu naqari da ko dund fii ci àdduna dund ko naqari mooy lan seer gu përe yi seer loolu kenn wérantuwu ko kenn mënut jën dara loo yor boo demee tuuti nga ciy jënd mën koo def ci saret indi ko boo yoroon téeméeri junni boo demee mën koo def ci saret indi ko du dara lu ko waral danoo jëlut alxuraan def ko muy suñu état danoo wan ginnaaw alxuraan wan ginnaaw njubu yàlla gi favoriser leneen loo xam ne ay caaxaan la kon fokk seer seer bi am fokk jafe-jafe am mënut ñàkk ñaareel ba mooy feebar yu jafe faj yu kenn mënut faj suñ mag ñi daawul dégg sida amul woon tension amul woon cancer amul tey ji gis nga feebar yu jafe yooyu kenn mënu koo faj lu ko waral danoo wan ginnaaw njubug suñu borom gi wan ginnaaw alxuraan yi suñu borom tabaaraka wa taala ak lan doom ju të yoo mënu dara bu amee 18 ans ñu ne am na liberté fu ko neex dem boo demee bëgg caa wax ñu ne la bàyyi jàmbur waaw da nga wëlbatiku nga yor ko ci biir kër gi di ko dundal amutu dépasse mu wóoru ko ci demoon dong bëgg a yor sa bopp ñaari fan doo ko mën kii nga yor ko ba mu toll nii mu toll ñu xëy xëy na la léegi amatoo sañ-sañ ci moom kon bokk na ci dundu gu naqari ga mooy doom doom ju të ju yàq bokk ci dundu gu naqari gi nga xam ne moom suñu borom di nattoo bu fekkee ne danoo wan ginnaaw njubug suñu borom gi mooy soxna su ban rabbana atina fi dunya hasanatan ñu ne mooy soxna su baax yow far ñu yàlla nattoo la soxna su bon loo ko dara soxna soo xam day yàq sa dund gépp da ko yàq doo mën a julli sax teewlu loolu dara warulu ko lu njàngale lislaam yi nga xam ne moom leen waroon fa leen waroon jaar ba jaarale leen fa ñoom bañ defaru doog a ñëw ci ñun loola defut ba tax bu ñëwee nga am coono bu rëy rëy rëy ndax dafa am fu leen waroon a jaare ndax bu jëkkoon mag ñi dañ daan jël gone gu jigéen yóbbu ko ci mag mu baax mu yar ko yor ko lu mat ñaari at di def ci moom jikko yu rafet nu muy mën a àndeek boroom këram nu muy mën a waxee nit ñi nan lay doxee nan lay ree nan lay soloo yooyu yëpp waaye lépp amatu day xëy xëy jox la gone gu tuuti xamul dara xamul nuy seeyee ngay defar di defar defar booy defar ñeneen jóge fee ñëw yàq lu ko waral wan ginnaaw gu nu wan ginnaaw njubug suñ borom bi ak alxuraan suñu borom bi tabaaraka wa taala ak lan xadabu min allah merom yàlla wala xiyaas billah an ci yàlla xeeti rembarement de terre yi ngeen di dégg ba barki démb rek yéen ngi dégg ay ahasir ay calmeer yu métti métti yoo xam ne day yàq ay dëkk dégg ngeen ko ci Amérique fu ne ma nga am lu ko waral jàpp ay nit tooñ leen yóbbu leen tëj leen kaso ñu ne ànd ñoom ne fa ñu yor alxuraan di jàng ñuy wéq alxuraan di ca tifli lu ñaaw lu ne ñu di ko def xam nga ne mënut noo ñàkk gis loolee te lii lépp adduna dong la fa inna lahu ma'isatan dankan ba léegi mooy wa mooy bu àllaaxira day dekki dekki waale ki day ñëw di laaj lu tax ma gumba te man damaa sabab bi suñu borom na ko ataaka qur'anuna wa minhajuna wa rasuluna joxoon nañ la alxuraan nga mokkal ko man ko mënoon koo jàngale wala nga di ko jàng wala nga di ko jàngalu moyen yi ñu ngi fi waaye yëpp da nga ko waroon ginnaaw ko wut dawuti àdduna njub suñu borom nga waroon ginnaaw yonent bi nga waroon ginnaaw yooyu yëpp nga wàcc ko wàcc alxuraan ja dama koy wax gone yi fu ma toll ne koo xam ne da nga caa loo xam ne caa am juróom-ñaari at wala fukki at ñu romb fii yu baree baree baree baree bëri yaakaar alxuraan ñëw xam ne bu la ci yare yow boo màggee yaay ki mën a yaru njaboot jo jox la ca daara ja nga di fa jàng lu ne nga jànkonte ko ak alxuraan ni mettee ak xur yi ci nekk ak tund yeeg jafe yi yëpp nga ne ci ba mokkal ko nga wëlbati ko sëñ bi lu lu ñàkk fayda dem ba nga fëtt suñ mar loolu ëpp naa def kenn ku ne war na koy moytu bu baax a baax a baax a baax te lan mooy téye la koy téye rek mooy jàng ak tari rek ndax borom dëkk bi ñaari isbëg ni sif la daan def kon ñun ñu ne kenn ku ne ñun war na fexe ba loolu guddi guddi ak lu mu tayal tayal ak lu ko adduna jatt jatt mu di ko def loolee mooy tey alxuraan waaye buñ la woo di la tare loo ngay nakk nakkal te fekk mokkaloon ko ko sang daw loola topp bànneex rek la ku ko def nag liñ la suñu borom di fayee ngi nii na ko ñëpp xam watul xaa fii jahannama rek ci jahannama la lay sànni rek moom la yonent bi alayhi salaam na woon yu'ta bil abdi yawmal qiyaam jaam bi dañ koy indi ëllëg yawmal qiyaam taxawal ko ci kanam suñu borom tabaaraka wa taala na ko ndax deful loo nopp booy dégg bët booy gisee alal ak doom tàggatal la jur lépp bàyyi woon la ngay jiite loo masaa joxoñ ñu def ndax jàppoon nga ne tey ji da nga taseeg man nga ne ko déedéet mu ne la al yawma ansaaka kama nasitani nanga ma fàtte woon nanga ma bàyyee woon na nga wàcce woon yàlla bàyyi ko ci adduna noonu la lay fàttee tey jii ci sawara waliyaasu billah kon dund gu naqari geeg përe yu seer yeeg xatuk adduna geeg crise yi nga xam ne moom la adduna bi di jànkonteeg fii nu toll muy sarxan wa xarban ak géer yeeg yooyu yëpp dara waralu ko lu dul rek irada an manhajillah wan gun wan ginnaaw njëbug yàlla gi rek ak ñàkk gun ñàkk appliquer shariatul islamiyya rek moo ko waral moo tax sallallahu alayhi wasallam na woon bokk na ci liy texeeg doomu aadama yàlla defal ko soxna su baax waaye dëkkuwaay bu baax warukaay bu baax mu dellu ne man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu quutu yawmihi fa ka annama xiisat lahu dunya bi xasafiriha képp koo xam ne xëy nga dara méttiwu sa yaram wi sa njaboot gi kenn tëddu ci am nga loo añee am loo reer xamal ne àdduna li ci biir am nga ko li ci des lépp du dara loolu am solo kon suñ borom wax nañu mandarga yi tax ñu mën a texe bi jëkk mooy ñu ne rabbuna allah suma istaqaama boobu te mooy gëm suñ borom te jub sax ci siraatal mustaqima ñaareel ba mooy topp njubug suñ boroom gi fa man tabi'a hudaaya fala yadurru wala yasqa jooju waaye wa man arada gis nga la ca topp beneen bi suñ borom wax na ko ci alquran ci màndargay texe yi ba tey sunu borom wax na ci suratul asri allati qaala anha al imam saafihi imam saafi nee na bu benn saar wàccul woon ci alquran wudut wal asri in insana la fi qusrin illa alladina amanu wa nee bu benn saar wàccul woon ci alquran budul wal asri googu kon mu doy jullit ñi saar woowu doy na sëkk alquran lépp benn saar woowu doy na sëkk jullit ñi jullit ñi seen dund gépp mun noo jeexal wala asri inal insaan la fi xusrin ndax suñ boroom day giñ foofu ni ko sëñ Bas doon waxee léegi day giñ na doomu aadama yëpp ñu ngi ci ak perte nga waaye mu am ñu mu ca seetee ñoo xam ne bokkuñu ci ñooñu mooy ñen mooy illal lazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ seen boroom na mooy buur bi nu war a jaamu mooy ki ñu war a jaamu ci dëgg bañ koo bokkaaleeg dara. waaye gëm yàlla googu doo ko wax noonu rek ci sa làmmiñ mu yem ci waaye da koy jëfee day dem ba ci sa wàllu sa wala sa politique ba ngay doxal sax gëm yàlla googu da cay feeñ doo nit nit nit ñi loo mënut doo wax loolu def xam na gëm nga suñu borom ko tabaaraka ta'ala xam ne boole na la ñaari malaaka yoo xam ne si li nga li ngay wax ak li ngay def lépp ñu ngi koy bind gëm yàlla googu day dem ba ci sa wàllu iqti sa wàllu économie bi gëm yàlla googu da cay dem gëm yàlla googu day dem ba ci wàllu taalim jàngale gi ñu jàngale mi ñuy jàngale di ko def ci biir réew mi ñu xool ca li ca suñu borom digle ñu di ko def lu mu ci tere ñu bàyyi ko lépp gëm yàlla gi da ciy dugg dem ba ci gëm yàlla gi day ñëw ba ci wàllu falaax maanaam mbay mi dañ cee war ba ca xool ba tey ninga nga xam ne moom la ko borom digle ñu di ko ca sàmmonte lam nga xam ne tere na ko ci ñu di ko moytu waaye du ceegi nañu jël rek di nax nit ñi in xam ne fal xalaalu maa axalla wal xaraamu ma maa xarama wa diinu maa saraxa wal xaqu maa qaala kon gëm yàlla gi ci lépp lay dem wàllu siyaasa bi muy politique bi économie bi taalim bi jàng mi mbay mi yépp gëm yàlla gi di ciy dugg jégin looy wax noonu rek looy def lu ne rek da nga war a xool sa borom tabaraka wa taala xam ne mu ngi lay bàyyi xel jamono yu ne te bis dina ñëw ñu taxawal la la nga defoon lépp kooku na boo ko gëmee kon illal la si ne amoon mi ngi noonu lu lu mu ci teg waa amilu saalihaat mooy ñiy jëf ñiy jëf jëf ju baax ndax jëf ju baax ji mooy meññatum gëm gi gëm gi dafa mel ne garab garab nag noo ko suuxate di ko toppatoo di yaatal taar wa ca suuf di ca sotti ndox mu neex gis nga na muy gën meññee na muy gën a naate jëf ji itam noonu lay mel ci nit ki mooy meññet mi moom ngay mën a wat di ko jariñu moom jëf ci bu ñu waxee jëf ju baax nag mooy lépp loo xam nit ki da koy def ci yaramam wala ci xelam wala lu muy wax wala lu muy jëf lépp dugg na jëf ju baax lépp lu nit kii kër kër ci kaw suuf rek ngir man caa jariñ waaye man caa jariñ keneen loolu jëf ju baax la te loolu bu ñu ko waxee rek lu bëree bëri dugg na ci daanaka jurul ñu ñu ñu ñu ñu ci dugg ci yenn détails bu ñu waxee loo xam lépp lu nit kii def rek moo xam ci yaramam la koy jëfe wala ci xelam la koy jëfe ba mu ña doon tranché dégg ji sax nga xam ne seen xel lañ ko taxawee defar ko loolu jëf ju baax la mu des nag ña ko doon tabax loolu lépp jëf ju baax la walla bépp wax boo xam ne wala bépp boobu jëf jëf boo xam nit ki mi ngi koy kër kër yi ngir man caa jariñu jariñ ca kineen ibtixaa mardatillahi taala loolu mooy jëf ju baax illal lasina kon amano dugg na wa amilu salihati gis nga mu des watawaasaw bil xaqi nag muy li gën a jafe fi mu toll mooy dénkante tabaasi huwa a bay na bayna tarafay ni mooy nga dénk ma lu baax ma dénk lu baax waaye ma nangu nga nangu ko mooy sa moroom jullit mi gis nga ko nga laabire ko wax dëgg mu nangu dëgg googee laabire googee nga koy wax mooy bu gisee dëgg laabire la ko wax la ko waaye lépp ci nit ñi léegi dëgg la bañ ku leen ko wax xam nga da leen wax ay caaxaan rek waaye boo leen waxee dëgg rek ñu daal lay defum noonu ne ah kii li wax kenn mënu ko dégg te bu keneen woote woon fee di waxi caaxaan dëkk bi ko fees dell nit ki wurtu rek na na na na moom ci boppam Sëriñ Tuubaa bu ko neexoon dem rek bañ a jariñ kenn waaye loolu dafa gënut fexe ba jariñ doomu aadama yi moo gën ëpp tuyaaba fuuf ndax gindi benn nit teg ko ci saraatal ma sàq moom moo gën a àdduna li ci biir ni comme ni nga waxee ci addis bi kon coono yi mu doon daj yëpp bëgg a jëriñ doomu aadama yi dem ba ne su ma demul ci géej gi nit ñëpp danañ doon ay kare kon ma doon ab chrétien te yéen ñëpp da ngeen di doon ay chrétien te kon yéen ñëpp ngeen dugg sawar wal xiyaas su ko fay kon dafa gisoon ne wurtu dem rek moom ci boppam nu defaroo moom rek bàyyi ñeneen ñi déedéet dafa jariñu bëgg ñëpp jariñu ni mu jariñoo ni sallallahu alayhi moom jariñoo bëgg ñëpp jariñu ni jariñoo iblis moom it noonu mu yàqolee ni la bëggee ñëpp yàqolee ne moom it ni mu yàqule waaye kon nit ki moo tax sayyidina abubakar bañ ko laajee ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusukum la yadurrukum man dalla idha hadaytum idha hadaytum jooju mu ne dafa am ñoo xam ne si ñoom danoo jàpp ne rek yow da ngaa war a fexe yow noo jubee rek dem bàyyi ñeneen ñi déedéet mu ne la déedéet kenn wurtu dégg aay bi noonu aay bi yi nga ko war a dégg ne nit ki dafa war a gindi ñi war a gindi wax ñi mu war a waxal teg leen ci siraatal mustaqima suñ tëye nag lànk nag ah bu boobaa mu xam ne moom jaana wàcc na waaye la mu war a def na ko ndax waxuñu la moom nga jël sa dund gépp sànq ko ci nit ñi soo leen woo ci njub ñu ñëw fa la boo leen woo ci njub ñu bañ yoon may na la nga yow dem fexe yow noo demee yow non jaabale la sa bopp si sidna Abubakar moom noonu la déggee aay boobu waaye dafa am ñoo xam ne ñoom doon wax ne rek aleykum anfusukum jéem a la dem rek yow ndax boo demee kat laa yadrukum man dala ku réer fee du la mën a wàññi dara yow istaxtaditum bu ngeen jubee yéen kon nit ki wurtu fexe noom wurtu defar boppam rek bàyyi na fexe ba defar ñu baree bare baree bari ci ñoom ñoo xam ne ñoom moo leen defar nit dafa war a wartu bàyyi dëgg ñu not ko fu mu dégg dëgg war na ko wax bu bëgg dégg ñu bëgg not dëgg bëgg a jël caaxaan teg ci kaw mu jug taxaw ne loolu du am wurtu bàyyi lu baax muy nekk loo xam ne kenn xamu ko jël lu bon ñi di ko fësal di ko wane wur nit wurtu bàyyi loolu lu ci ne da caa war a taxaw bal inna al muslima la a an sa jundan lil xaq da nga war a nekk soldaaru dëgg gëm dëgg gi nag wana nga bañ koo gëm bëgg dëgg gi di dégle lu baax di tere lu bon loolu mooy li am solo kon illa alladhina amanu waa amilu salihat wa tawasaw bil haqq lu ngi des wa tawasaw bis sabri moo ci des kon ah, ah bu benn aaye wëcciloon ci alxuraan bu dul ah wala asri gi mu doy sëkk wa tawasaw bi sabri boobu bu ñu ko waxee mooy ginnaaw bi nga gëmee yàlla di jëf lu baax di dénk sa moroom lu baax sa moroom moom di la dénk lu baax ngeen di dénkante kenn ku ne day wax sa moroom dëgg ñett yooyu képp koo xam ne yaa ngi taxaw di ko def na nga jàpp ne ab yonente nga ci kaw suuf ngi defar lu bari yeneen yi yaa wut boroom xam-xam yi yaa wut maam Cerno Ibrahim fii mu ne woon fo amoon diine lool fonkoon diine lool yëmali ko woon dara su ko defee nag ki nga xamee ne moo yanu yett yooyu nag dafa war a nekk kuy muñ ndax yonent yi lu ne def nañ leen ko wata mu ne wa saaxibu risala yaxtaaju ila sabri yuusi bihi nafsuhu wa yuusi bihi xayruhu dafa war a nekk kuy muñ di dénk boppam di dénk ñeneen yi borom yonent noonu la war a def te képp koo xam ne nekk nga boroom yonent fokk ñu lor la fokk ñu dëkkal la dëkk boo dëkkut waaw wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yaxaafu zulman wala hadman foo ñu tooñ la fokk ñu tuutal la dëkkal la dëkk boo dëkkut xeeb la waaye bu ragal la wax fala yaxaafu zulman wala foo ñu def la ko moom mënta ñàkk waaye lu ñuy xeeb rek muy jëm kaw lu ñuy xeeb rek mooy féet mooy jëm kaw waaye lépp loo xam ne gis ngeen ñu di ko yëkkatee ak kaweel ci njëlbeen nga xam ne da koo njëlbeenoo dara da ngay dégg yàgg ñu ne naax saay na rek yoonu murid nga xam ne bu muy doogu jug gis nga da ko doon xeebeek lu nañu ko doon tëj gis nga ko ba ilaa mi diini kon képp koo xam ne gëm nga yàlla di def lu baax di dénkaane dëgg boole ci watawaasaw bi sabri kon na nga xam ne fokk ñu lor la fokk ñu dëkkal la foo dëkkut waaye boobaa na nga muñ te yanu loolee te te dox rek bu soo yàlla da nga egg fa nga jëm insha allah ndax noonu la yonent bi alayhi salaam defoon noonu la Sëriñ Tuubaa defoon noonu la borom dër defoon moo tax Luqmaan ba muy waar doomam ja di ko waar waar yoo xam ne ba bam ko waaree yàgg na loolu waa ba tey jii waar yooyu mi ngi ci alxuraan te mooy kon waar yooyu war naa nekk ñu ni di ak waar ci ñun di waar ci gone yi mooy yaa bu nii aqimi salaat taxawal julli juróom wa amur bil ma'ruf di digle lu baax gone du teema ne digle lu baax ne anil munkar di tere lu bon di ko tere sa moroom boo àndee sa moroom bu bëgg def loo xam ne lu ko sut noonu nga ne ko ah lii kat nanga nanga baaxut ndax lu baax rek mooy li am solo lu waaye nekk te lu baax amatug muj waaye nag wasbir ala ma asaabak loola dal tam nga muñ ko inna zalika min asl umur kon ixwatul iman wal aqida wal asr inna al la fi qusrin illa alladina amanu wa amilu salihat sun borom dafa atte boole mbindeef yépp na ñu ngi ci xasaara ñu ngi ci perte nga mu am ñum dabaatal ci yërmaande mi ñooñu mu génne leen ci yàlla ci bokk ñam ci génne nag mooy ñi nga xamee ne danoo yor melaw yi ñeent yii ñu wax léegi gëm yàlla di def lu baax di dénkaane dëgg di dénkaante ak muñ ñooñu moom bokkunu ca la fi xusrin joojee moo tax saxaaba yi ak ñu baax ñi saar yi dañ ko daan jàngante ci seen biir bu toogee ba masaa toog ba bëgg a jug kenn ku ne da wax wala asri inal insana la fi xusrin illa lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuy dem daan def kon bokki jullit yi lii mooy texe te mooy inna allazina qaalu rabbuna inna allazina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu muy benn fa imma yatiyanakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala yadil wala yasqa wa man arada an dikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuru yawmal qiyamati yawmal qiyamati a'ma muy ñaari aay ak wala asri bi mu wax loolu mooy texe dëgg-dëgg ku fexe ba sàmmante ko yaay ki texe loolu mooy sart yi tax nit ki mën a texe ci àdduna ak ci alaxira kon fasaarihu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard te fexe ba matal contrat bi nga xam ne moom lañ siñente woon ak sunu borom tabaraka wa taala ya ayyuha alladina amanu awfu bil uqudi contrat ba nag mooy def yi ndigal bàyyi tere yi te jël alquran def ko muy seen état ci seeni xol kon daal lii mooy li nga xamee ne bëggoon nañ koo waxtaan ak yéen di àggale sunu waxtaan kon ci tëje ci ay ñaan rek allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal allahumma inna abidu ihsanika fa ahsin ilayna allahumma innana du'afa'un farhamna allahumma inna nas'aluka al-istiqamata ala al-haqqi wal-isti'la'a ala ash-shahawat wal-istiqrara ba'da at-taqabbut wa sakinata ba'da al-idtirabi allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wa tahhir uyunana min al-ghiyana allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wa tahhir uyunana min al-ghiyana allahumma man arada bil islam wal muslimina khayran fawaffiqhu li kulli khayrin allahumma man arada bil islam wal muslimina khayran fawaffiqhu li kulli khayrin allahuma aqsim lana min xasyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasika ya rabbi ajasa tabibu fa daawina kasura alfasaadu fa najjina irham mawtaana wasfi mardaana wa tawalla amrana allahuma aslih lana diinana allati huwa ismatu amrina wa bi xafi lutfika isfi wa aafi mardaana wa marda almuslimin allahuma dir bizalimina bizalimin allahuma dir bizalimina bizalimin allahuma la tadah lana fi hada alyawmi alazimi zanban illa xafarta wala maridan illa shafayta wala dalan illa hadayta allahuma arsuqna qabla almawti tawbatan wa inda almawti shahaada allahuma arsuqna qabla almawti wa tawba wa inda almawti shahaada allahuma arsuqna qabla almawti tawba wa inda almawti shahaada wa ba'da almawti jannatan wa na'iman wa mulkan kabira ibadallah inna allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yi leen sant yéen ñëpp di rafetlu jotaay bu baax a baax a baax yàlla defal dégg ak topp jéggal nu asalaamaaleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf euh, euh, sa gër te dolli sa xam-xam ba li nga yéene ci lislaam jeeg tarix bi lépp nga mën ko àggale ba àggale ko foo kawee suñ jot kon xam ne dañuy jox kàddu gi sëriñ jililoo mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane muy naka la nit ki def ba mën a am texe tey ak ëllëg waaye bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne incha allah bu subaa sëriñ Sam <coughs> sëriñ Sam Boussa moo fas yéene def waxtaan li mu fas yéene waxtaan ak ñun nag moom mooy jullit bi naka la war a doxale ci jamono ji nga xamante ne wàllu technologie dafa maanaam xarala yu bees yi dafa avancé trop maanaam jullit naka lay doxalee ak xarala yu bees yi nga xamante ne mooy xew ci suñu jamono ji kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fa yéene waxtaan suba kon loolu yaakaar ne eh, kenn ku nekk eh, war na koo teewee ngir am ci ak ak leeral kon dañuy jox kàddu gi sëriñ eh, jililoo mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la mbokk mi doon waxtaanee ginnaaw bu ñu ci ba bawoon ak incha allah des na joxaat kàddu gi sëriñ bi doon waxtaan ngir mu leeral laaj yi nga xamante ne jot na ferot buñ jógee ci loolu tamit di suñ jox kàddu gi ñi nga xamante ne ñoo euh, yore tontu wàll euh, laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàll fiqh muy Serigne Moustapha Ndiaye ak ñi mu àndal incha allah ñu tontu laaj yi nga xamante ne moo fi jot a wadd diggante dem ak tey kon ñu jox kàddu gi Serigne Jiitu Lo bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara di leen dokkeel ci weeru màgg yi di rafetlu waxtaan wi sëriñ Modou Mbacke Ndiaye doon def xam naa bëgg ci indi tuuti rek taxaw seetlu comme ni ko Oustaz Kara waxe waaye dañ koy jëme ci wàllu ragal yàlla maanaam saadatu daare ni muy texe ñaari kër yi muy àdduna ak àlaxira ni ci ragal yàlla mën a jàppale jullit bi ba nga xamee ne dina ko mën a am ndax ni mu ko misaalee ci misaal yu bare bari ci wax ji wax na ne du ci alal nekkul ci alal ju bari ba misaal ko ci xaaroon ak yu bare bari ndax buñ demee ci alxuraan dañuy gis ne ci suuratul baqara sunu borom ma ngeen wax ne wala tankihul musrikaati hatta yu'min daal ne wala amatun mu'minun xayru min musrikatin wala ajabatkum bu leen may seeni doom yu jigéen ñoo xam ne nii duñ ay jullit donte le dañ leen a yéem ci lu mu leen yéem ci alal yu bëree bëri muy loolu lu ñu war a bàyyi xel ñun waa Sénégal ndax fii gis nañ fi ñoo xam ni léegi àgg nañ ci seeni doom yu jigéen ñu ngi leen di may ñu dul ay jullit ca suñ borom bi mu waxee loolu dane wala amatut muminatun ab jaam sax moo gën nga may ko ko ca xam ngeen ni ki gën a ñàkk nag ki gën a ñàkk mooy jaam ndax nit ki lu mu lu ñàkk ñàkk ñàkk dara ba noppi doon gor mën naa dem ci boppam waaye jaam ki nga xamee ne moom xamul fu muy xëy xamul fu muy gont kooka moom moo gën a ñàkk waaye suñ borom dane wala amatun mu'minatun xayru min musrikatin wala ajabatkum dellu wax ci beneen aaya bi ci ne topp daane wala tunkul musrikina ata yuminu wala abdun mu'minun xayru min musrikin wala ajabakum daan ne bem sa ba tey bu leen may seen seen seen doom yu góor yéen bu leen leen takkal ay ñoo xam duñ ay jullit kon ci misaal rek xam nañ ne jaam mooy ki gën a ñàkk waaye taxul suñ borom gënale ko ak jëmale ko koo xam ni du jaam kon euh, joxe mën nañ cee joxe misaal yu bëree bëri man dakaar gis naa ci wetu kër gi may dal koo xam ne ni ab jullit la nee na bu jigéen waaye ma ngi sëyeeg koo xam ne du jullit te ma ngay tëbaski ak di woor ak loolu lépp kon loolu la tax mu def ko mooy bëgg teraanga yàdduna kon loolu li ci sëñ bi wax war naa tax ñu bàyyi ci xel lu bëree baree bëri xam ne jullit bi war nañ koo xamal ne sans retard ni moom ma ngi nekk ci attaqwa bu ko nit ki amee loolu lépp doo ko doon doon def ak lu mu mën a ñàkk-ñàkk rek ah, du du taxaw yooyu taxawaay mën nañ cee joxe misaal ci benn jaam boo xam ni dañ ko doon sàmmloo ay xar ci jamono Umar ibnul Xattaab Umar ñëw ci wetam daal di koy laaj bëgg a seet waa fu ak gëm yàlla toll mu ne ko yow dooma jaay ci gàtt yi benn mu ne ko man kan moom ma ko dañ ma koy sàmmaloo rek mu ne ko waaw danga may jaay benn rek soo demee nga ne sa sang tiliya ko lekk mu bàyyi ba Umar ibn Xattaab daaneel mu ne ko ay na laa yaa Umar ana ana yàlla keroog Umar ibn Xattaab dafa tàngoor ba dafa jënd ak jaam boobu goreel ko nga xam ne ko nit ki war nay bàyyi xel ne su amee su fekkee ne am na ragal yàlla rek yu baree bari dina dox ci diggante moom moom ba yooyu du ko def bu fekkee ne fii ci Sénégal xam nañ ne réew mu ñàkk lañ lañ lañ lañ lañ nekk waaye man mii de leemaam ñeent fukki at waaye mosuma dégg ko xaru mosuma mësuma ko astaghfirullah na si mësuma koo gis te ñi ma ci dégg kus néew te xam leen dañuy wax ne dañoo wérul woon totalement kon woote naag réew yi nga xamee ne réew toggal lañ leen di wax am na mbokk yu may wax ne ma Italie am na benn scène boo xam ne nii bis bu set dina génne koo xam ni day def benn kaarisa benn catastrophe boo xam ni dina rey seen famille yëpp rey boppam wala mu def lu jege loolu ca kon loolu xam ngeen ne wute nag li am Sénégal Sénégal man dam dinaa di gis ñoo xam ni leer na ma ne ñi amuñu luñ dunde ay bis waaye duñ faat julli duñ faar war a koor wi bu bu bëccëgee tax dinañ am dalu man a tëdd noppalu kon loola mooy dal gi nga xamee ne taqwa moo koy def ci nit ki bu fekkee ne réew yi nga xamee ne benn man man maa dégg insaayaat yi nga xamee ne ñooy xaru ci France xam naa jàppatuma ko waaye ay junni la woon moom ñi nga xam ne par at ñooy ñooy xaru ci ci France ay junnee junni ñooy fay xaru par at ba tey mën nañ cee jox misaal ci ni mu koy waxee ci siyaasa nga xam ne nit ki bu fekkee ne am na ragal yàlla alal ji lu mu ko jege jege lu mu sës ci moom da da ciy téye loxoom Omar ibn Abdul Aziz mos na benn gouverneur mos naa ñëw di ko rendre compte di waxtaan ak moom ci mbiru état bi ba noppi bu mu jiyaag mu ne ko ana waa kër gi mu ne ko waaw xaal daal di dem fay lampe bi mu yoroon dem taal sondeel bu bu boo xam ni leer gu yamamaay la mu ne ko lii nag mu ne ko léegi dañ doon wax ci mbirum état bi ma doon taal sama lampe ma doon taal lampe état bi comme nag léegi sama waa kër nga may laaj bala ma laa tontu ci waa kër gi léegi naa taal sondeel nga xam ne maa ko nga xam ne loolu mooy ragal yàlla moom mooy yóbbu nit ki foofu ba tey manees na cee joxe ci ah, boroom dëkk bi muy Cheikh Ibrahima Fati wér na ci ne bi muy ci dëkk bi bi mu fi ñëwee jànkoon na daje na fekk ay jafe-jafe yoo xam ba ci lenn ci magi taalibe bi fi ne dañ ne dañoo defe ne daal fii moom dañ fi doon mën a dëkk ndax damaa defe ne dañoo war a seet benn xalaat mu bàyyi li ñuy wax ba noppi mu ne leen waaye na ngeen xam ne ñaari ndigal rek moo fi am seen digal ak ndigalul borom Tuubaa ci xam ngeen ndigalul borom Tuubaa laa gën a fonk ci seen lool kon defe naa ne mag ñu ko doon wax it yaakaaruma ne dañ ko ko doon wax ngir doyadi gu nekk ca moom waaye xëy na ñeewante guñ ko ñeewante woon ndax jafe-jafe ya fa amoon moo taxoon ñoom ñu doon ko wax loolu nga xam ne kon jullit bi toujours bu jiitalee jaamu eh, taqwa dina dox diggante ba yu bare bare du ñàkk ba tax mu tax koo def lu loo xam ne nii du noona du barile barile ba tax mu yóbbu ko ci li ñuy wax beew ndax suñ borom dana ci alxuraan wala basata laahu rizqa li ma yasha su fekkoon ne jox naa ñëpp ñëpp alal ju bari bari da am ñoo xam ne dinañ beew waaye nag am na ñoo xam ne lu alal ji bari bari du leen yóbbaale waaye kon ñu xam ne jullit bi su amee taqawaa moom mooy dox digganteem ak yu baree bari ndax ni ko fi mbokk yu doon waxee euh, ci bërki démb ca fan yële ñuy wax ne léegi euh, ak euh, mooy yàlla yu baree bari dañ ko daa dégg da nga daa dégg ca stade ba da ko daa dégg ca sabar ga ko daa dégg feneen waaye leneen lu nekk mën ngaa toog sa biir néeg léegi am ko fa nga xam ne lii xew Amérique léegi mën nga koy seetaantaloo ka nekk Amérique wala lii xew Italie wala lii xew feneen ba tax na loolu nit ki su fekkee am na taqwa nga xam ne ma ngi def muraqabat laa di bàyyi xel suñu borom mooy tax bu nekkee bu yore inter bu nekkee ci néegam bu ci internet wala télévision bu àggee ci loo xam ne nii du du loo xam ne waru koo seetaan ba fa kenn nekkul it du tax mu seetaan ko ba tax na loolu yooyu yëpp taqwa moom moo koy jiital ci nit ki ci ni ko oustaz Moustapha Ndiaye oustaz Mourou Mbacke waxee loole lépp dañ koy day nekk loo xam dañ koy teel a jëmbat ci xale yi ndaxte bu fekkee ne maanaam ah, da ngaa ni ba ñu màgg yu bëree bëri doo ko mën a defati ci ñoom ndaxte ah, ah, li ñuy wax ci te texe ba tey mat nañ cee joxe ci benn seex boo xam ni seexu sëñ Tuubaa la waaye man nañu seexu eh, borom Daaru Muxti la muy sëñ Muxtaar Bintaloo man ab dëkkam laa doon jàngi alxuraan waaye jàng may nett li ne ba mu fa jógee daanaka keroo bi ñu koy miraas bàyyiwuñ fa dara waaye bayu fa dara waaye li mu nekk ci la ma fa nekk lépp ki ma jàngal alxuraan nee moom benn bis boo xam ne nii rek mos naa reere cerew yan cerew yan xëy na ñoom ahmad daam jaxat dinañ ko xam mooy cere joomul ñeex mësu koo reere kon loola mooy saada ndax nit ki saada dëgg mooy li nga bëgg saa soo am saa soo ko bëggee rek ah, dina faju donte le mën ngaa bañ a yor jal bu baree bari ndax aw aw des moom ni ñu ko xamee suñu borom séddiwu ko ñëpp waaye nag nit ki li nga xame ne mooy ay yitteem saa su ko bëggee rek mu faju donte le dafa bàyyi ab jal bu bare bare loolu mooy sa bokk na ci saada man sunu borom dafa dogal ne maanaam 1978 ba léegi maa ngi ci commune rurale bu Mbadiane nga xam ne foofu ñi ma fa dëkkandool mooy ñi nga xam ne ñooy nekk ci kaw gi xam ngeen ne foofu bari na ñu baree bari ñàkk gi foofu lay gën a bare waaye ah, da nga fa gis koo xam ne nii day bay ba noppi li mu bay sax du ci mën a dund weer waaye da nga gis ne kooku day dem ba at ma dikkaat muy muy mu mu continuer di bay waaye da ngay gis ne moom ay jaamu yàllaam dara da ca manqué kon loola mooy jikko ju baax juñ jëmbatoon te ñoom waaye da ngay gis ñoo xam ni yooyu jafe-jafe yooyu day tax ñu jóge foofu waaye suñu fa jógee dem rek da nga leen dégg Tuubaa rek dégg leen fi ci ay luxor yoo xam ni man gis naa fa ko xam ba ma fa nekkee dendoon nañ lool ci ak njub rek laa ko xamoon waaye ba mu ba ma ko déggee tubaa ci lu mu ñetti at ak ñeent rek dégg naa ko mu defal lu xóor goo xam ne fi mu ne nii ma ngi ci kaso bi ñu tëj ko ba tax na kon yu ci baree baree baree euh, bari euh, maanaam jegeeg ñu baax ñi ak ñu yar la yar bu baax dafa loo xam ne daf koy dindi daf koy def ci nit ki ah, ba tax na kon xam naa gannaaw euh, waxtu wi ma ngi sori ca am na ñeneen ñoo xam ni war nañ cee jàll xam naa dañuy jox ñooñu rek yamale ko foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di ñaanal ustaaz Modou Mbacke ci taxawaay bi mu taxawee ci waxtaan di ko rafet lool it wasalaamaaleykum wa rahmatullahi sëriñ jililo mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku ko defal nga am ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp di leen ziare bu baax ci weeru koor bu barkeel wii di ñaan yàlla na yàlla nangu jàmm yàlla yi jéggal na suñuy bàkkaar te nangul nu sunuy jaamu yàlla bu baax a baax di sant bu baax ki doon def waxtaan wi muy Serigne du Mbacke njaay ci leeral yu am solo yi mbokk yi laaj nañ fi laaj yu bari xam naa dañ koy tënk rek ndax lajnatul fiqhiya ñi ngi soxla ñoom it ngir war a jot ci jataay bi ndax démb mujj ñu ci jot xam naa kon laaj yi bari na lool waaye lu ci nekk dañ koy tënk rek mbokk mi dafa laaj mu ni ginnaaw bi mu dégloo sa waxtaan ginnaaw bi mu dégloo sa waxtaan ba noppi mu ne am na lum ci jàngate waaye dafa bëggoon dafa bëggoon nga leeral ko dëgg-dëggi saada dun yi maanaam texik àddina mooy lan ci gàttal leeral ko itam texik àllaaxira mooy lan ci gàttal ginnaaw loolu nga leeral ko ndax am alal rekk mooy ak texe ci nit walla Euh, nit ki mën naa am ak texe ci lu dul muy am alal ak aaya bi suñu borom di wax ni fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba laaj yooyu la indi kon ñu jël ko par benn lan mooy texeg àddina ci gàttal asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen sant bu baax comme ni ñu ko doon waxee rek texe moom ni ñu ko waxee rek mooy lu nit di yëg la moom waaye du doon loo xam ne si dañ koy gis ci bët du doon loo xam ne si dañ koy jënd ci wala di ko denc ci coffre waaye nit ki lu muy yëg la ci xolam comme ni ñu ko doon misaale ah, waar guñ koy waar ci wàllu yàlla mu dem ba xolam fees ca loolee xolam indi ci ak yërmande xolam dal ca xolam teey ca loolee muy yëg waxoon na la mooy texe waxoon na texe ba tey mooy ni ngay jullit bi ni ngay di dimbalee sa moroom bi jullit yi ci bu la yàlla joxe alal nga wëlbati ko di joxe asaka nangay ngay ñeewantee jullit ña ak wala nga am gan mu ñëw ci yow na ngay yëkkatee alal june di ko jox di ko teral loolee ngay yëg waxoon na la mooy texe ci noonu la ñu mën a xamee kon texe dëgg-dëgg ci adduna mooy loolu waaye képp koo xam amoo yëg-yëg boobu mën na ne kon texe adduna ba tey mën a ko koo am waaye texe adduna moom yaa ngi koy mën a amee ci ñeewante sa moroom yu jaam dimbali leen yërëm leen loo am bokk ñoom kenn koo gis nga def ko ni sa bopp la nga yéene sa bopp nga yéene ko ko noonu mën amee texe adduna bu dee texe alaaxira nag moom. lu su borom di defal jaam bi la comme ni ñu ko waxe woon ci da ngay gëm yàlla rek di jëf lu baax muy ñeent yooyu ñu waxoon illal ladina amanu wa amilu salihat yooyu ñu wax ak wa tawaasaw bil xaq wa bi bis sabr yooyu ñu waxoon yent yooyu yooyu ngay mën a boole ne ci àdduna di ko def ba faatu mën a am te xeeg alal dana texe texe dana texe texee di comme ni ko sëñ bi waxee ne nit ki bu fekkee am na alal walbatiku di sant yàlla ci am gim ko am amee ko ci anam gu lew di ci dimbalee di ca joxe asaka lañ ko ci dig lépp mu dee ko xam ne ne kooku di ca sant yàlla na ma waxee wa sahibul xina in yakun sakur yafuuxu ala sifaqatin kana saburul wax am alal lu fekkee ma ngay sant yàlla ci am googee mu am di ci def lu baax di ci dimbalee ku ne xam ne na kay loola caleem ak texem ndax kenn ko waxoon naa ko ci waxtaan ne kenn ko ne la ngay liggéey ca nga mën a amee yàlla ah, bu dee fa la nox yenn xayaatan tayiba jooju comme niñ ko waxee borom ko xam ne dañ cee wuute ñii ne dund gu neex ci àdduna mënees na ko ci am ñii ne alaxira lañ ko mën a amee ndax dundu gu neex dund alaxira mooy nga wér te wéradi wala nga am te duutoo ñàkk wala nga dund te duutoo dee loolu mooy dund gu neex waaye ñu ne bu dee ci àdduna mooy suñ borom baaxe la defal la nga doylu loo amul doy la wala nga am wërsëg wule woo xam da nga ca mën a topp yàlla loo ci def yàlla nangu ko wala yàlla defal la e, dundub bis bis bu ne nga am loo dunde am ñu loolu mooy xayaatan tayiba ku xës ba tabbi kër ya fil jannaati doo génn doo seetaani doo ñeetaani doo wopp doo ñàkk ci doo toofaatu pal ga du pollikoo ci lii ko yaatu mbokk mi dafa laaj mu ni ndax texe mooy am ay milliards ndax loolu rek mooy texe wala mu ni ñan ñooy ñi texe ci jullit ñi dégg dégg jullit ñi ñan mooy ñi ci texe dégg dëgg maanaam texe moom comme ni ñu waxee du ci waxan ko ci biir waxtaan wi du yor alal rek mooy tax a texe yor alal kese du tax a texe alal ki ko yor ki mën a texe mooy li ñu wax léegi rek mooy da nga ci mën a def lu baax am ko lew dimbali ci moroom jullit ci yàlla digle nga di ko def loolu ngay mën a amee texe euh, euh, texe ci alal ñi nag seenu texe mi ngi ci topp gun topp ndigal yàlla yi bàyyi tere yi loolu seenu texe ci loolu la ne ak aay yi nu waxoon léegi inna lisina qaalu rabbuna allah summa staqaamu jooju jub sax ci jub taxaw ci jaar ci ba kera ngay nga fi jóge ba kera ngay egg fa nga jëm bañ a wàcc yoon wi sax ci jub loolu mooy mën a texe tax nit ki texe ak beneen aay bi euh, famani tabaa hudaaya falaa yadillu wala isqa jooju loolu mooy tax nit ki mën a am texe ak waaye gis nga lam ci teg nag képp koo xam ne wan nga ginnaaw njubu yàlla gi wan alxuraan suñu borom ji texee di adduna mooy dund gu naqari seer yi bëri yu seer yi wala yooyu jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ni nan la nit ki mën a def ngir mën a am dund gu texe texe ci gàttal maanaam nan la nit ki mën a def rek ba dund dund gu texe ci gàttal ni ñu mën a amee dund gu neex moom comme ni ñu ko wax rek mooy doylu ci nga ko mën a amee ndax lu bari ci doomu aadama mi ngi sonn daw di di ko wut te loolu la ko waral mooy ñàkk doylu waaye sooy doyloo rek da nga daal di noppalu ndax fi ñu toll ñi nga xamee ne si ñoo doylu ñoo gën a mën a neex dund ñi nga xam ne ñoo yor lu dul jeex ndax ñooñu daanaka duñ tal nelaw duñ tala lekk ndax fu ñu toll ñu ngi leen di soxla waaye ki nga xamee ne daa doylu moom kooku mooy ki mën a dund dund gu neex. waaw mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo sant la gërëm la day laaj mooy dox diggante. maanaam nga leeralal ko li ñuy wax saadatu daarin maanaam dañuy wax saadatu daarin texeg addinaa goog alaaxira muy laaj nag mal farq bayna saada fi dunya wal aaxira maanaam texe addina mooy lan ak texeg alaaxira mooy lan ba moom mooy li waxoon rek texeg addina moom mooy suñu boroom baaxe la nga ne ci adduna euh, sax ci njub rek jaar ci fi nga xam ne fi la ñu baax ñi jaaroon loolu mooy texe àdduna texe àllaaxira ba tey moom mooy nga nekkoon ci àdduna daan jëf jëf ju baax ci gëm yàlla di def def lu baax boo liggéey ma xam da nga tase sag fay fay googee ngay tasee nag mooy sa taxek àllaaxira euh, mbokk mi dafay laaj mu ni jikko yu baax yooyu nga doon wax ci ab jullit mu ni jikko yooyu ndax nit ki da koy judduwaale wala doon ab bayre buñ ko defal wala da koy jële ci ay àndandoo wala daal fan la ko war a mën a jële daal ba am jikko yi tedd yooyu ndax yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ne doomu aadama bu ne dafay juddu ci fitra waaye nag milieu ya muy nekk ak ñami àndal ñooñu ñoo koy def ñooy def benn ñu def ko yahud wala ñu def ko nasaraan kon nit ki mën naa juddu ci judd ci li nga xam ne la suñu borom name woon ci moom waaye nag àndandoo yi muy àndandoo ak meli yam juddoo ak fam nekk yooyu ñooy dem ba soppi ko ba mu yor jineen jukk joo xam ne si ju yor jineen jukk joo xam ne lislaam wala mu nekkub yahud wala mu nekk euh, chrétien kon meli yi la ak ñami àndal ñaar yooyu la mbokk mi mu ni moom itam day laaj baatub xitma baatub xitma daal nee daf koy dégg di ko laaj moom itam ñu gën ko cee leeralal bu baax a baax xitma moom bu ñu ko waxee moom mooy liggéey rek liggéey nag benn nga liggéey loo tedde loo jariñoo loo xam da nga koy jariñoo wala nga liggéeyal ko xam ne si ku yàlla gërëm la nga xam ne ca liggéey boobu ca daal di mën a texee yawit ndax nit liggéeyal ku baax ci li nit ki mën a demee ba am lu baax te yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njariñ ci nit ñi ki ëpp njariñ ci nit ñi mooy kiy liggéeyal nit ñi nga xam ne foo ko fekk mi nekk di sonn ci luy jariñ doomu aadama yi loolu mooy ma waa mbokk mi mu ni day laaj mu ni ndax nit mën naa am xaalis bu bari lool ba noppi texe àddina texe àllaaxira ndax loolu nit mën na am waaw ah, loolu kay mën na am mooy comme ni li ko sëñ ndax dafa amoon ñoo xam ne ci ay saxaaba lañ dañoo ñëwoon ci yonent bi na ko dal ñun wax dëgg yàlla bu dee aj Màkka ñii ñoo ko man borom alal yi ñoo ko man bu dee asaka ñoom ñoo ko man ah ñun daanaka buñ bëggee def lu baax duñ ko man waaye yonent bi am wax lam leen digoon ñoom ñëpp na leen yéen yàlla baaxe leen yéen ñi nga xam ne amu leen seeni sàbbaal du wóoteeg ñoom seeni sàbbaal bu yomal xayaamee da ngeen dugg àddina lu mat juróom-ñaar fukki ñoom ñu ne ciy natt waaye ki nga xam ne dafa am alal ba tey te di def lu baax dénga tey muñ di ca eh, joxe asaka la jabar war lépp mu di ko def kooku ba tey moo gën sax ki nga xam ne dafa ñàkk te muñut jërëjëf sëriñ bi ci laaj yu am solo yooyu xam naa nag li mbokk yi laaj lépp am na solo ndax Cheikh Ibrahima Diop al-Mash'ari defoon na ci ay woy waxoon na ni zamanuna hadha zamanu dirhami man lam yenal fa innahu lam yukrami xaalis xanimatun mu gën lu dul wurus naa iluha gisee ko fi mbooloo murus rus ku ami junni judduwaat di buur fëri ku ko amul ñu ber la go loo gore gore loo wax ñu weddi loo defar ñu yàq loo jaamu jaamu yàlla rus si sax comme alajnatul fiqhiyya dañu teew te waxtu wi des na kon dañ leen di daal di jox rek ñoom itam ñu daal di indi seen i laaj bu ko defee li des ci waxtu wi rek ñu mën leen ko jox kon bismillah